A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciina ammaa ba'du siiratu rasuulillaah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 ginnaaw bi suñu boroom subxaanahu wa xéewalee ñu ñu daldi woon koy ubbi ba ni nga xam ne noonu lañ koy waaja tëje ni inshaa allah muy gazwatu tabuuk ci suñu jotaay bii ñu génn ah, jeexaloon nañ qissatu Kaab ibn Malik Seyyidina Kaab ibn Malik al ansaariyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu a ah, gisoon tarjamaam gisoon tarjamaam jeexaloon ko walillaahi alxamdu wal minna tey nag te moom mu bokkoon ci benn groupe boo xam ne benn groupe boo xamante ne nii ah dafa wute woon àndul woon ak aleyhi salaatu wassalaam groupe boo bële mu doon seydina muraaratu bnu ak seydina hilaal ibnu umaya ak moom seydina kaab ibnu malik alayhim ridwaanul malik a ah, ñu gis seen bi ginnaaw bi nga xam ne ci lañu bañ a dem Tabuk te dara terewuloon a dem amoon nañ mooy te jamono joo génn bi yonent bi aleyhi salaatu salaam diglee yëgal ko ñépp génn dafa newoon farate ci ñépp ba mu des ko am ngànt wala moom ku mu jox ndigal ne man ngaa toog wala ñi nga xam ne jihaad concerné wu leen comme jigéen ñi xale yi ak ñi nga xam ne dañoo mage ak ñi nga xam ne buur yàlla moo reconnaître seen ngànt min zawil ahad ñi nga xam ne dañoo am handicap ak yu mel noonu lu dul loo ñooñu rek bu la yonent mi aleyhi salaatu joxul ndigal nga toog ka seydina ali bin abi taalib radiyallahu anhu xamal ne yow ah kooku la génn farata woon ci moom ñoom nag malgré loolu demuñu woon ah biñ ñëwee gis nañ seen natt bi cinquante jours bu leen kenn wax ak ñoom adressé parole te ñoom ñooy ñi dëggu woon ci quatre jàpp quatre-vingt-neuf yi ñëwoon doon uti ngànt ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon fi ñu mujje mooy li aaya yooy wax wa ala thalathati alladhina xullifu ci suuratu tawba moo ñëw daldi leen nangu indiwaat leen ñu tuub ngir mu nangu seen tuub moom borom bi subhaanahu wa taala ci wa ala thalathati alladhina xullifu hatta idha daqat alayhim al ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dannuu an laa malja'a min allahi illaa ilayhi summa taaba alayhim liyatuubuu inna allaha huwa attawaabu rahiim aaya boobu ñëw daal di leen setal mu nekkoon mbégte gu rëy ci jullit ñépp soulagement ndax ñii kat nit ñu dëggu lañu nit ñu baax lañu woon ana lu tax ñëwuñu ànd ak seen mbokk yi ilaa ghazwi ruumi ilaa tabuuka loolu lañ gisoon kon ci jataay yii weesu ci li jëm ci ñett ñooñu gis nañ ci seeni tarjama walillaahi alxamdu walmin tey ñu waroon a continuer ci mbiru koo xam ne it boroom xam-xam yi dañuy tudd ne moom it keroog demul woon muy seydina abu lubaaba al mundir al ah, mundir lu tuddoon moom gisoon nañ tarjamaam seydina abu lubaaba ca gazwatu badr ca gazwatu badr nga xam ne ba aleyhi salaatu salaam doon dem badr waruwaay yi matuloon niñ doon def mooy dañ doon awante al xubaab ibn abdil munzir hmm? waruwaay yi matuloon moom ak Seydina Ali ñu àndoon ak ñoom ñoo yonent bi aleyhi salaatu ñoom ñaar ñii la bokkaloon am ñu ne Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi en tout cas gisoon nañ ne ca yoon wa moom dañ ko faroon dëpp yonent bi aleyhi salaatu salaam ko dëppoon àggul woon Badr moo ko noon ne man ngaa dellu Medina ah ba ñuy awante ca gëléem ya ba tuuru alayhi salaatu wasalaam jotee mu war a wàcc ñu ne ko may nañ la seen wàll mu ne ginu ngeen ma bëgg yiw te ginu ngeen ma ci xër waaw damay wàcc dox ci samay tànk ki war yéen ki war a war war bu keneen ki waree war war ba suma tuur ñëwaat gisoon nañ jamono joo jële alxubaab ibn abdil mundir sayyidina abu lubaaba radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañuy mbiram it jamonoy Qurayda jamonoy gazwatu Qurayda gisoon nañ ko moom seydina Abu Lubaaba ibn Abdil Munzir radiyallahu ba ko alayhi salaatu ci waa Banu Qurayda te moom seeni allié lañoon ñu laaj ko ne ko ana lan lañuy def bu ñu bu ñu séddee suñu parce que dañoo calfeutré woon hein dugg ci seen tataya yaa waa Banu Qurayza hein ñu ne duñu nangu ah, wàcc ci àtteb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ñu woowi seydina Sa'd ibn Mu'adh sayi siddiqul ansaar ñu ne ñoom moom lañ nangu mu daldi leen ah àtte mais seydina Abu Lubaaba ba mu demee gaa yi laaj ko mu def siiñ ne leen bu ngeen kiiwee ci àtte jullit ñi mooy siiñ ci baat bi dañ leen di rey après mu jàpp ne qad xaana Allah wa rasuula mu daldi dem ne day tuubi après takk boppam ci garab ne du kii fekk buur yàlla jéggalu ko ba ni njéggalam di ñëwee boo fàttale ko jamono jooju waxoon nañ fa li nga xam ne moom la ñi ne lii nii bokk na ci ñi demul woon fii ci ghazwatu tabu même aaya bi lañ lañ lañ ne loolu ci moom la wàccoon mooy aaya bi wax ci suuratu Tawba ah muy aaya 106 bi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax wa axaruna ah, non 102 wa axaruna i'tarafu bidunubihim xalatuu camalan saalixan wa axara sayyi'an asaa allahu an yatuuba calayhim inna allaha gafuurun raxiim waaw muy wa axaruna mu ne am na ñeneen ñoo xam ne intarafoo ñoom dañoo reconnaître daldi ah reconnaître bi dunubihim ci seen bàkkaar yi nga xam ne moom lañu def ñoom ñooñu nag xalatoo dañoo njaxas amalan saaliha jëf nañ lu baax waaye yamuñ jëf ci lu baax rek wa aaxara ak leneen sayyi'a yeneen jëf yoo xam ne baaxul mooy ñoom jëf nañ lu baax jëf nañ lu lu safaan ak mbaax asallahu buur yàlla de moom dina yan yatuuba alayhim amaanata mooy buur yàlla da koy defan yatuuba mu daldi leen jéggal alayhim ci ñoom mu indiwaat leen ba ñu mën a jéggalu inna allaha ndax buur yàlla gafuurun aji jéggalaa koon la raxiimun aji yërëmaa koon la aaya bii la boo fàttale ko ñi waxoon loolu ca jamonoy Qurayza moo doon ku mel ni moo imaamu ahlu siyar imaamu ibnu Isaaq bini Yasaar raxmatullaahi alayhi moom moo ne loolu la ak ñoom Seydina Mujaahid waaw dañ ne woon lii nii jamono joo jële la woon waaw ci waa Banu Qurayza lam waxoon dévoiler secret wu yonent bi aleyhi salaatu salaam te da ko yónnoon ci waa Banu Qurayza ci yahuud yoo yële ngir mu dem négocier ak ñoom ndax seen allié la mu dem wax leen ne leen bés bu ngeen nangoo wàcc ci àtte bi yonent bi aleyhi salaatu salaam woon ngeen bàyyi siège mooy da leen di faat waaw après nag mu rëccu ci lool daal di daw ne day tuubi lii nii ñoom imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi dañ ne ci moom mii la wàccoon boobu lañ ko tuubal boobu la ko suñu boroom delloo mu tuub waaw te loolu lañ jële ci mujaahid ibn jabr voilà moo tax imaam ibn isxaaq moom dane noonu affaire bii nii fee rekk la woon banu qurayza la woon léegi nag ñu déglu ñi nga xam ne ñoo ne fii la woon ci waa Tabuuk imaam al-Bayhaqi Abu Bakr imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi alayhi dafa solo ci Dalaa'ilu Nubuwwa naka noonu imaam at-Tabari solo na ko ci tafsiira imaam at-Tabari lañu waroo njëkk tudd yaa tabari taalibe isxaaq ibn rahawey jàng na ci moom imaam at-Tabari xam nga moom année deux deux cent génnaa dina ay trois jàpp quinze mooy moom euh, euh, imaam at-Tabari euh, dund nag ñoom imaam al-Bukhari ak ñooñu yëpp voilà faut le savoir ça imaam an-Nasaa'i trois cent quinze la génn àddina ah moo kii presque pareil mook al imaamu at-Tabari imaam at-Tabari mooy sayyidul mufassirin ah mooy sangu waa ahlu tafsir Allah mooy seen sanga trois cent dix la génn àddina juddu deux cent vingt quatre hmm? mooy seen sang ah moom euh, mooy ñi nga xam ne seen tafsir bon ci luñ joyal mooy seen sang surtout tafsiru athar yi bi nga xam ne comme mooy comme façon tafsir bi imam Ibn Kathir def rek nga xam ne lañuy def ay xadiis yi mooy tafsir bi yëpp dañuy xool ana lan moo ci ta lan moo ci sax lan lañ jële ci aaya sàngam par càllale ba ci yonente bi alei satu bu ko manul bu dee amul lool ba ci saxaaba yi radiyallahu anhu bu amul lool ba ci waa alul si waa alul tafsir yooyu ak boroom xam-xam yi lan lañ wax ci aaya sàngam ak ay càllaleem voilà loo gisee loo imaam al-Hafiz ibn Kathir loolu la def ci tafsiram bi moom nag imaam alxaafiz eh, kon kon at-Tabari moom it soloo ko boo demee ci tafsiram ñoom ñii ni yépp nag ñoo bokk càllale ci yoonu ci yoon boo xam ne nag eh, yoon ba nag moo problème yoon ba moo am problème imaam at kii imaam al ibn al-Bayhaqi rahmatullah moom soloo na ko ci càllale yu bari soloo na ko ci càllale mais bi nga xam ne moom lañ jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas ñoom ñaar ñëpp imaam at-Tabari ak imaam e, al-Bayhaqi ci wax ci aay bi wa axaruna i'tarafu bi dunubihim xalatu amalan salihan wa axara sayyi'an asa allahu an yatuuba alayhim inna allaha gafuurun rahim loolu nag parce que dafa jaar ci ali a ah, ibn abi ali ibn talha alwaalibi alwaalibi moom moo ko jëlee ci seyna Abdullah ibn Abbas problème bi yépp nag foofu la ne problème bi yépp mu ngi nekk ci Ali bii nii alwaali bii parce que Mawla Banu Hashim sëf ko moom c'est que dafa dajewul jotewul ak Seydina Mawlana ibn Abbas waaw loolu mooy mbir mi mooy dafa jotewul ak moom waaw loolu mooy problème bi quoi ali ibn pa abi ibn talha ibn abi talha alwaalibi mu ne an ibn abbas moom muy jële parce que moom jotewu ko en fait li muy nettali naan ibn abbas yëpp mooy moom en fait da jotewul waaw mooy jëlewul ci moom saxul ne jële na ci moom kon nag inqitaa am na lam na nag yenn boroom xam-xam yi naan ci mujaahid la koy jële wala ñoom ikrima waaye loolu lépp amuñ ci luy leer de waaw kon mu ne gaa yi qaala kaanu ashara asharatu rahtin asharatu rahtin wala kaanu asharata rahtin taxallafu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk mu ne kon bi sanadin da'if mu ne lii nii dix personnes lañu woon ñi mu concerné wa aaxaruna am na ñeneen ñoo xam ne moom i'tarafu wa aaxaruna ñeneen ñoo xam ne i'tarafu bi dunubi reconnaître nañ seen bàkkaar yu ñuy def ñoom nag dañoo njàmbaas jëf yu baax ak jëf yu safaan amaana buur yàlla daal di leen nangu si indi si delloo si leen ñu tuub mu jéggal leen ndax buur yàlla kat ghafurun aji jéggalaakoon na rahim mu ne ñii dafa génn kon mawlaana ibn Abbaas bi sanadin da'if mu ne dafa wàcc ci dix personnes yoo xam ne taxallafu an nabi dañoo wàcc yonent bi alayhi salaatu salaam ànduñoo moom eh, fii ghazwati Tabuk ghazwatu Tabuk keroog falamma hadara rujuu an-nabi awthaqa sab'atun minhum anfusahum bisawaari al-masjid wa kaana mamarra nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa raja'a min al-masjidi alayhim falammaa ra'aahum qaala man haa'ulaa'i al-mawthuuquuna anfusahum bis-sawaari qaaluu haadhaa abuu lubaaba wa asxaabun lahu taxallafuu canka yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam hattaa yutliqahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa yu'dhiruhum wa yu'dhirahum qaala wa ana aqsimu aqsimu waaw billaahi uqsimu wa ana uqsimu billaahi laa utliquhum laa atliquhum wala a'dhiruhum hatta yakuna allah ta'ala huwa alladhi yutliquhum waaw mu ne ñoom comme que demu ñoon Tabuk taamu ñoon gànt dañoo set ci ñoom juróom-ñaar ci ñoom dañoo yeew seen bopp ci poto yu jàkka ji jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne te côté fi ñu yeewoon seen bopp mooy fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon jaar bu bu bu jógee ci jàkka ji yoonam wi mu doon jaar buy génn ci jàkka ji ñoom côté boobu lañ yeew seen bopp bi mu leen gisee mu ne mais man ñii ñooy ñan ñii yeew seen bopp ci poto yi ñooy ñan ñu ne ko ah kii de abu lubaaba la radiyallahu anhu wa asxaabun lahu taxallafu anka ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam abu la ak yéen ak ay mbokkam yi nga xam ne mooy ay ànd ndoom ñii nga gis ñoo xam ne bi ngay dem tabu keroog demuñu waaw xatta ñoom nag nee nañ du ñu du fi jóge xatta yutliqahumu nabi fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam ah tekkiwu leen daal di leen jéggal way nangu seenu seenu seenu seenu ngànt wa ya'dhiruhum yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wa ana uqsimu billahi la utliquhum maa ngi wat ci yàlla ne man duma leen tekki de wala a'dhiruhum te duma leen nangul seen ngant hatta yakuna allah ba budul xanaa buur yàlla de ta'ala mu kawe huwa alladhi yutliquhum moom moo leen di tekki raghibu anni ndax ñoom dañoo gën dañoo ma fee bàyyi ba may dem xare ji ñu préféré leneen wa taxallafu anil ghazwi ma'al ñu daal di wuute li nga xamante ne mooy xare ak jullit ñi loolu lépp lañ def ah fa lamma balaghum dhalik bi leen loolu nag yonent mi aleyhi salaam wax ci seen mbir daal di leen biñ leen ko waxee ah qaalu ñu ne wa nahnu la nutliqu anfusana hatta yakuna allahu alladhi yutliquna ah kon de dina yéeme kon ñu ni nañ bàyyi noon rek ba buur yàlla waaw lii nañuy def ngir wone suñu rëccu ci ñàkk gi ñàkk dem Tabuk ñunut di tekki suñu bopp fekk nekkul ne suñu yene suñu borom moom moo ñuy tekki mooy moo ñuy nangul suñu ngànt daal du ñuy jéggal jéggal bu boobaan nag ñu mën a tekki suñu bopp voilà lu ngoog léegi loolu la xadiis bi wax xoola beneen càllale boo xamante ne ba léegi euh, imaam euh, imaam at-Tabari moo ko moo ko moo ko wax non imaam al-Bayhaqi nañ imaam al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi ba léegi luy wane ne nee luy wane que ne imaam euh, kii Abu Lubaaba fii nii yeewoon na fi boppam te bokkoon na ci ñi demul woon Tabuk mu ne mu wax càllaleem axbarana Abu Sa'id <coughs> Muhammad ibn Muusa ibn al-Fadl xaddatana Abu Muhammad Ahmad ibn Abdillah al-Muzani qaala axbaranaa cali ibn muhammad ibn ciisa qaala xaddatanaa abulyamaani qaala axbaranaa shucayb an zuhri qaala axbaranii saciid ibn almusayib abulyamaan an shucayb axbaranii shucayb qaala axbaranii saciid ibn almusayib anna banii qurayza kaanuu xulafaa li abi lubaaba waaw saxiifa bi abul yamaan mooy ak këyit la woon ab ab ab té ab kii la buñ bindoon ay ay xadiis muy bu abu abul yamaan bu ne axbarani Shuayb walla moo tax Shuayb an Zuhri ak këyit la comme Amr ibn gisoon nañ ci benn euh, am na buñ ci gisoon de am na buñ ci gisoon de euh, mooy euh, bi ci gën a rek bon fàtte naa ko voilà mais kon tàllale bi kon Shuayb ibn Zuhri ala axbarana Saciid ibn al-Musayyib mu ne imaam al imaam Saciid ibn al-Musayyib ibn Hazn radiyallahu ta'ala anil jami mu ne kii nii Abu Lubaaba kaana mu ne anna Bani Qurayda imaam Saciid ibn al-Musayyib kon mooy nettale mu ne waa Banu Qurayda dañu ne woon aliyewu waa bu Abu Lubaaba comme niñ ko waxoon sànq ah loolu waxoon nañ ko sànni ne la moom euh, moom mii allié seen allié lañ woon allié wu waa Banu Qurayza bañ leen encercler bañ leen demee après Uhud laa yusalliyanna ahadukum ahadun minkum illaa bi Bani Qurayza bu kenn ci yeen daldi julli mooy ba yonent ma lay saar saam pare pare pare ba mu paree ci xare Uhud no waaw xandak xandak après ci la wax ne ndax ñoom ñoo doon jàppale waa ñan waa Quraysh ak waa Ghatafan ñi ñëwoon ne woon dañuy boom si yonent ma lay saar ñoom ñoo leen doon jàppale juif yooyu le mu ñoo coalisé woon ak waa Quraysh far ñoom li ñu waxoon waa Quraysh ñu wor waa Quraysh te loolu moom it du du lu guléet ndax ñoom ci waraati lañ dëkk Abu lu Lubaaba nag boo bële la woon ba yonent ma de ne saxaaba yi bañ paree ah xandak mu dem di teg ay armam naa Jibril ne ko ah dangay teg sa arme ñun malaaka yi teguñ suñ arme mu ne ko lu xew fan mu joxoñ ko waa Banu Qurayza yonent bi alayhi salaatu salaam ci saase daal di yëgal saxaaba yi ne laa yusalliyanna ahadukum illaa bi bani qurayda bu kenn ci yéen julli tàkkusaan lu dul banu qurayda foofu la nag ñoo ñoo nële foofu la Seydina Abu Lubaaba defe woon lam defoon waaw kon mu ne moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib anna abi bani qurayda ñoom kaanu xulafaa li bani li abi Lubaaba fattala'u ilayhi wa huwa yad'uhum ila hukmi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy li ñu waxoon sànq léegi mu dem fa mooy ba mu demee ci ñoom ñu ne ko kaay yow lañ doyloo mu leen di woo ci ngir ñu wàcc moom sax dayow na leen wàcc leen ci àtte bi yonent bi alayhi salaam loolu laa leen di loolu laa leen di conseiller en tant que seen allié fa qaalu ñu ne ko yaa Aba Lubaaba atamuruna an nanzil ah est-ce que da nga ñuy digal ñu daal ñu wàcc ndax yow moom doy nga ñu fa ashaara bi yadihi ila xalqihi annahu dhaba mu daal di def siiñ ci baat bi ne bu ngeen wàccee nii lañ leen def mooy dañ leen di reen yi dañ leen di rey mu ne fa uxbira banu rasulullah bi dalik ñu daal di koy xabaar yonent ma lay saar saam léegi nag ci la ko kii woon après mu daal di xam ne xaanallah wa rasulahu mu daal di dem waaw mu ne summa gaza sauf que càllale imaam bii nii bii nii waxul ne boobu dafa yeew boppam waaw dane axasibta dafa ñëw fa qaala lahu yonent mi alay salaam ne ko lam tara biñ ko waxee yonent mi alay mu ne ko lam tara nii mu ne ko gisoo sama bët de yonent mi alay salaam ne ko axasibta anna allaha ghafala an yadika hiina tushiru ilayhim biha ila halqik ndax dangaa yaakaar ne buur yàlla waaw moom dafa yëg di ci sa loxo bi ba nga leen defee signe si baat ci sa baat bi ne noonu lañ leen di def loolu mooy wa nee nga leen wàcc leen mais wax nga leen li li leen di xaar mooy ñoom duñu wàcc waaw fa labitha xiinan wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aatibun alayhi nee na mu passé ay at xiinan bii nag wu yàgg la wa rasulullah yonent bi alayhi salaam aatibun alayhi mooy di ko di ko réprimander ci jëfam jooju waaw waaw di ko ci yedd summa gaza mu ne ginnaaw gi gaza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tabuukan ginnaaw gi yonent bi alayhi salaam daal di xare xare tabuk hein fa taxallafa wa hiya al ghazwatul usra te mooy ghazwatul usra mooy bu metti bi alquran di wax mu ne nag la fa mu daldi wute demul anhu àndul ak yonent mi aleyhi salaatu salaam abu lubaaba fii man taxallafa ànd ak ñi nga xamante ne dañoo wute demuñu waaw dañoo wuute wute yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy demuñu waaw fa fazi'a abu luba léegi nag mu daal di tiit fartabata bi saariyati tawbati allati inda baabi ummi salama zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam sab'an bayna bayna yawmin fi harrin shadid nee na mu daal di takk boppam ci poto bi nga xam ne moom lañ mujj doon wooy poto poto tuub bi parce que dama fa takkoon boppam ba keroog ñuy àtte boor yàlla di wàcc ak tuub nangu tuubam delloosi ko ngir mu tuub mu daldi koy nangul nekk nee na mu nga fa buntu néegu yaay ummu salama voilà mooy jàkka yonent ma lay saa saa moo xujuraatu kii yëpp yee taqaloo woon ba nga xam ne nag moo ci féete côté kër néegu yaay ummu salama ci poto bu newoon foofu foofu la yeewoon boppam waaw ñu newoon set waaw diggante guddi ak bëccëg yi ci tàngoor wu tar ci bëccëg yi laa yakul fiihinna wala yashrabna qatara mu ne lekkuñu fàtte naanuñu dara naanuñu sax ab toq wa qaala laa yazaalu hada makaani xatta ufaariqa duniya aw yatuuba allahu aley mu ne moom duma deñ di def lii lu dul fii daal laay nekk fekk faatuuma duma lekk duma naan fekk faatuuma wala buur yàlla jéggal ma rek mu ne falam yazal kadhalika xatta ma yasma'u saw as min al-jahdi noonu la mujj nekke ba daanaka doona woon déggati baatam ndax coono gu ko dal mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru ilayhi bukratan wa ashiya suba yi buy ñëw di julli si romb ko fa xool ko buy romb bu ngoonee it mu xool ko waaw di ko fa romb rek mu ne summa taaba allahu alayhi ginnaaw gi nag buur yàlla daal di koy indi delloosi ko waaw fa nuudiya inna allaha taala qad taaba alayk ñu woo ko nag ne ko buur yàlla mu kawe mi ah indi delloosi na de mooy nga tuubal mu daal di lay jéggal nangul na de fa arsala ilayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu yutliqa an ribaatu yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni ngir ñu daal di koy tekkil faram-fàcceel ko tekkil ko li nga xam ne mooy seen yiñ ko yeew bu miñ ko yeew bi mu yeew boppam bokk fa abaa an yutliqahu anhu ahadun illaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu bañ ne kenn du ma fi tekki lu dul ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne fa jaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa fa atlaqa anhu bi yadihi mu ne yonent bi aleyhi salaam daal di koy dikkal moom moo ko tekki ak loxoom aleyhi salaatu wasalaam moo tekki seydina abu lubaaba hmm? <coughs> moom moo ko tekki lool la imaam eh, loolu la wax <coughs> léegi nee na bi mu ko tekkee fa qaala abu lubaaba xiina faaq waaye daanaka dañ koo tekki ak mbégte géeg coono gi ko jàpp mel ni ku xam ci waaw bi nga xamee ne nag nee na bi nga xam ne ci lañ ko tekki moom Seydina Abu baaba mu ne <clears throat> mu daldi wax hein mu daldi wax ne yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam inni inni ajuru daara qawmi lati asabtu fiha dhanba wa anta dhanba wa antaqilu ilayka fa usaakinuk nee na ma nee na mu ne kii mu ne mu ne yonent bi aleyhi salaam man nag kon damay quitter fii damay quitter fi nga xamante ne mooy bërëb bii nga xam ne fi laa sama sama réew sama sama koñ quartier ba nga xam ne mooy falaa dëkk ak samay ñoñ te falaa defee woon bàkkaar ah ndax newoon faa taxoon bëggoon foofu bëgg fa rester moo taxoon ba dew ma woon ànd ak yow Uhud non ci ghazwatu Tabuk léegi nag man décision laa jël ngir gën a feddali sama tuub mooy dama fay jóge waaw dama fay jóge dama fay jóge léegi def lan bu ma fa jógee ñëw dëkk ci sawet waaw léegi damay déménager dëkk si fii côté fii sa mosquée bi nekk fii nga dëkk wa anni axtali'u min maali sadaqatan ila allahi azza wa jalla wa rasulihi mu wax comme li liñ gisoon ci Seydina Ka'b ibn Malik keroog Seydina Ka'b ibn Malik ah gisoon nañ ne moom keroog euh, jataay bii weesu dane woon euh, bon man daal pour bokk na ci sama tuub mooy ma génn ci sama alal waaw ma génn ci sama alal léegi nag loolu laay def man moom loolu lay def ah. léegi yonent ma ne saar-saam ne ko déedéet téel moo gën te yeneen riwaay yañ gisoon mu ne mu naan leen xaaj bi mu ne déedéet di ko wàññilu ba un tiers mu ne wa sulusu wa sulusu kasiir xanaa un tiers bi te un tiers sax bari kii nag loolu la wax hein loolu la wax mu ne man damay génn ci sama alal def ko sarax ngir yàlla ak yonentaam alayhi salaam nee na fa qaala yonentaam alayhi ne ko yajzi anka sulus ne ko nag kii bi rek sulus bi dina la doy mooy un tiers mu ne fa hajara abu lubaabata daara qawmihi wa saakana rasuul rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa tasaddaqa bi sulusi maalihi mu ne fa hajar léegi nag mu daldi gàddaay abu lubaaba jóge ca waa fa mu dëkkoon déménage ah ah mu daal di déménager voilà mu daal di def lan ñëw dëkk ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko nag jël mu def li wax jël alalam daal di koy un tiers daal koy sarax summa taaba mu daldi tuub nag mu ne falam yura minhu ba'da dhalika fi lislaami illaa xayrun xatta faaraqa dunya imaam Sa'id ibn al radiyallahu anhuma hmm, mu ne moom nag masul woona masul woona moom Seydina Sa'id ibn eh, ba mu tuubee après mu tuub gisuñu mu def ah gisuñu ci moom lu dul yiw depuis booba ba ni muy génne àddina waaw ba ni muy génne àddina euh, xam nga lii nii mooy càllale yi dañoo bari imaam at-Tabari indi ni ci lu bari yuy yoo xam ne dana non non non lii nii jumte la de façon du Tabuk fenn la newul Tabuk lii lii Banu Qurayza la woon ah ndax abu lubaaba ibn abdil mundir abu lubaaba ibn abdil mundir du lii nekkul woon lii fenn gaa yi loolu ak njuumte la de comme lii moom mujaahid te sa'id ibn musayyib bi itam soloo na ko feneen xam ne foofu xurayda la woon comme ni ko imaam al bayhaqi daal di indee moom it ah, daal di koy indee léegi xam nga càllale imaam ibn Isaaq bi ne li tax <laughs> affaire bi xaw kii mooy imaam ibn Isaaq moom da koo soloo woon même imaam at-Tabari bi mu koy indi ci yoon imaam ibn Isaaq mu jëla ko ci imaam az-Zuhri hein mu daal di koy tudd ak tamit aaya bay wax ci suuratu anfaal tamit yaa ayyuhalladhiina aamanu laa taxuunu rasuul wa taxuunu amaanaatikum wa antum taalamuun gëm yàlla hmm? yéen ñi gëm yàlla bu leen trahir ay bu leen trahir laa taxuunu allah war rasuul wa taxuunu ndax bu ngeen ko defee seeni seeni pacte yi ngeen jëloon ak seen kóllëre yi rekk ngeen di focc defu ngeen ko yàlla de waaw aaya yoo yële bañ ci àggee taxawoon nañ ci ginoon nañ ci yàgg waaw léegi bon am na nag ñu wax ne fii la ñeneen ñi ne non du fii du fii léegi pour daal tëral wax ji pour tëral wax ji dañuy xool li imaam at-Tabari wax imaam at-Tabari rahmatullah alayhi bi mu indee wax yu ndax wax yu bari la lu bari la ci indi riwaaya yu bari mooy càllale yu bari yi nga xam ne ñii dañu ne mbir mi du du du du xew lii nii Tabuk la xewoon ñii ne déedéet Banu Qurayza te ñu wax Banu Qurayza wax nañ la ko mooy ñoom imaam ibn Ishaq ba imaam Sa'id ah, ibn al mii soloo nañ ci moom que boobu la woon tamit jëlee nañ ko ci Mujaahid am riwaaya yu bari tamit yu ne déet bam <coughs> Tabuk la même bu dee am na <coughs> ci ñi ñu mujj ñi ñi nga xam ne am na ñiy liggéey ci wàllu xool càllaleeg yooyu nee nañu <coughs> euh, kii bi nii am na ku ci ne euh, muy asindi ba asindi bële de <laughs> mu mag bi <laughs> mais mu ne moom bon dafa def ab liggéey ci wàllu càllale euh, kiiwu banu Qurayza yooyu moom dane affaire bii nii euh, en fait riwaaye yi fi imaam ki indi yëpp imaam at-Tabari hein yiy wax ci ci ci ci ci affaire bii nii yëpp naan Tabuk la woon benn wéru ci bu ci nekk am na am na problème waaw waaw moom mu ne affaire yi am na problème am mooy càllale boo ci jël par benn benn am na problème voilà des euh, de ce en tout cas euh, ñaari wax yooyu moo ci am te parce que riwaaye imaam Ibn Ishaq ba bañ na doon wax boobu ci imaam az-Zuhri la ko jële woon waaw dina woon Banu Qurayza la xew woon ci banu ci imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi ci la ko jële woon moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi waaw <coughs> waaye càllale yooyu it dangay gis ne pour nga nootal ci bii ci kaw bee day xaw a jafe moo tax dernier mot bi daal ci mbir yi est ce que ñii waa Tabuk la woon Tabuk lañ demul woon wala lii nombre bi it dañ cee wute ñaata lañ woon hein ñaata lañ woon loolu it dañ cee wute ñi takkoon seen bopp waaw waaw voilà <coughs> léegi euh, pour dal euh, kii nañ jël li imaam al euh, bi imaam at-Tabari bi mu indee yépp lan la wax dane wa awla hadhihi al aqwal bis moom indi na wax yépp ñi ne waa banu ca Qurayza la xewoon waa banu Qurayza ñii ne waa Tabuk moo indi riwaay yi yépp ci tafsir bi muy sa shara aaya biñ la waxoon wa aaxaruuna tarafu bi dunubihim mu ne wa awlaa hadihi al aqwaali bilsawaabi fi dalika qawlu man qaala nazalat hadihi l aayatu fi lmuctarifina bi xatain bi xatai ficlihim fi taxallufihim an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa tarkihim aljihaada macahu wal xuruuj li gazwi ruumi xiina shaxasa ilaa Tabuuk wa inna alladiina nazala zaalika fiihim jamaacatun axaduhum Abu Lubaaba waaw <clears throat> mu ne moom imaam at-Tabari Abu Jaafar at-Tabari raxmatullaahi aleyhi mu ne <clears throat> li nga xam ne daal moo gën a yey buñ defee récapitulatif ci liñ fi wax yépp moom nag ñu moom moo jëloon liñ bi wax moom doon ñoon jëlal plus de deux heures de lu ko teg mais résumé nañ ko ci gàttal mooy ñenn ñi daal dañu ne Tabuk la xew ñooñu Tabuk lañ mooy ñi demuloon ñenn la ci ñoo xam ne ci julli ñu ñu demuloon Tabuk contrairement ak bokkuñu ak salaaxe yañ gisoo naa ah, ñoom ah, Useyna Ka'b ibn Malik noo du ñooñu mais ñii beneen group lañ moom la ñuy wax groupe Abu Lubaba Abu Lubaba non c'est pas al-Hubab ibn Abd al-Mundhir ah. ah non non alxubaab ibnul mundir ibnu abdul mundir sax du lool alxubaab ibnul mundir kooku kooku gisoon nañu ko ca laa ilaa non abu lubaaba du alxubaab xam nga moom turam dafa bari woon ay wute ñenn ñi dañ ne moom bashir la tudd bashir ibn abdul mundir waaw ah, comme li muusa ibn euh, imaam muusa ibn uqba wax ak imaam ibn Hisham ak al imaam Xalifatu ibn Xayyaat ñu ne Bashir la tuddoon imaam al al kii nag ibn Ishaq moom dana Rifaa ibn Abdil Munzir la tuddoon am na ñeneen ñu wax leneen waaye pa al Xubaab al Xubaab ibn al Munzir al Xubaab ibn al Munzir euh, Badar lañ ko gise woon mooy kane woon yonent mi alayhi salaatu salaam mais biñ ba Badar war a am fuñ campé yonent mi alayhi salaatu salaam taxaw foo xam ne. mu ne waay fii nii mu xool ne fii ñu taxaw baaxul de yii mu laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko mais fii ñu taxaw nii fii ñu nar a campé nii eh, mbaadu <coughs> wàccuwaay la boo xam ne suñu boroom moo la fi wàcculoo amul dara luñ ci wax wala boo xalaatu ba mu pexeel rek ci wàllu xalaat boo xalaat rek ci wàllu xare que ni fii moo gën a positionné wu ak ak stratégie de guerre mu ne ko déet buur yàlla waxuma wàcc fii damaa jàpp ne fii moo tane mu ne ko man nag gis naa ne buñ dand woon ba dem fa ndox ya am hein naan duy suñuy suñuy soxla yépp ci wàllu ndox daldi fatt teen ya ñu féete ñu ginnaaw foog naa lool moo doon gën de yonent ma risaat saam ne ko waaw kay loolu la ñuy def waaw ne ko laqad asharta bir ra'i mooy loolu lañuy def moom kooku mooy alxubaabum nul munzir voilà kii Rifaa aselon wax yi quoi moo tax Abu Lubaaba daal la gën a siiw Ibn Abdil Munzir kële al-Hubaab ibnul al-Jumahi ibnul Jamuh ibnul Jamuh voilà al-Hubaab ibnul Munzir moom gisoon nañ ko boo bale tabadaar tabadaar tabadaar <laughs> voilà kon mu ne li gën a daal ci wax yi ñu wax ko moom imaam tabari te gën a jub insha mooy ne daal aaya bii nii ñun nag bañ ko doon gis ca banu Qurayza aaya ba ne woon ca lan fàll la yaa ayyuhal ladina amanu laa taxunullaa boobu lañ doon mais boobu du boobu lañuy wax dafa am tamit ñu ne aaya bii it ci moom mii la wàccoon te mooy banu Qurayza la woon mu ne nag li nga xam ne daal <clears throat> mooy li gën a yey ci wax yi ñu wax ko qawlu man qaala mooy waxu aji wax ji wax ne nazalat hadhihi al aaya aay bii dafa wàcc fii mu'tarifiina ñi nga xam ne dañoo reconnaître bi xata'i fi'lihim ci njuumteeg seen jëf joo xam ne jëf lañ ko fii taxallufihim ca wute gu ñu wute an rasulillah ànduñook ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa tarkihim ak bàyyi gu ñu bàyyi al jihaada jihaad maahu ànd ak moom wal xuruuj ak génn li ghazwir ruumi ak xarek romain yi mooy byzantin yi xiina shaxasa ilaa tabuk keroog ba yonente mi alayhi salaam génne di dem tabuk wa inna alladina nazala daalika fiihim mu ne ñi nga xam ne nag ñoom la lii wàcc ci ñoom mu ne jamaatun mbooloo lañ ahaduhum kenn ci ñoom abu lubaaba abu lubaaba ci la léegi après mu ne nag léegi mu justifier lool moom imam Tabari mu ne wa innama qulna dhalika innama qulna dhalika awla bis-sawab fi dhalika li boo gisee nag ñu ne lii d'après wax yépp même bu dee gis nañ càllale yi fu ci nekk am na problème ah. yi bu ci nekk rek daanaka am na problème xam nga càllale bi ñu doon wax sànk bu imam Sa'id ibn Musayyib bi bu bu rafetee ci fin bi it mooy kon problème ba ca ca début ba lay ne voilà <laughs> voilà sinon bu doon li ci kaw moom da doon da gis nga ni mu rafete woon voilà léegi mais bi mu xam nga ne lool bu doon ni daa am tàllale gu wér pëng moom mooy wax ju ëllëgee ñëw nootal bii mu jeex waa mais nag lool moo ci amul loolu mooy wax mooy aali kalaj gi ndax buur yàlla dane wa aaxaruuna am na ñeneen ñoo xam ne tarafu reconnaître nañ bi dunubihim ci seen bàkkaar mu ne fa axbara an i'tifa an i'tirafi jamaa bi dunubihim walam yakun al mu'tarif bi danbihi al muthiqu nafsuhu bi saariyati fi hisaar qurayda ghayra abi lubaba wahda fa in kaana kadhalika wa kaana allahu tabaaraka wa ta'ala qad wasafa fi qawlihi wa aaxaruuna i'tarafu bi dunuubihim bil i'tiraafi bi dunuubihim jamaa'a ulima anna al-jamaa'ata alladiina wasafahum bi daalika laysat al-waahid faqad tabayyana bi daalika anna haadihi sifata id lam takun illaa li jamaa'a wa kaana laa jamaa'ata fa'ala daalika fiimaa naqalahu ahlu siyar wal axbaar wa ajmaa alayhi ahlu tahwil illa jamaatun min almutaxallifiina an gazwati tabuuk saxa maa qulna fi dalika wa qulna kaana minhum abu lubaaba li ijmaaci alxujjati min ahli tahwili ala dalik moom imaam Tabari mu ne boo gisee ñu nootal lii mooy parce que suñu boroom aaya bi da ne pluriel la ko def mooy mbooloo la waxal wa aaxaruuna am na ñeneen i'tarafu bi dunubihim ñoo reconnaître seen bàkkaar wu ñu def mu ne kon reconnaissance de bàkkaar gii reconnaître ne man def naa lii mooy nangoo ne ah ay la yéen de def naa bàkkaar loolu dane ñu bari lañu foofu lañuy xam ne kon euh, melo wii suñu boroom wax ñu bari lañu du kenn nit te leer nañu ne keroog banu Qurayza Abu Lubaaba kese ko def waaw moom kese ko def alors que fii aay bi dafa wax ñu bari la kon hein te waa ahlu siyari wal axbaar mooy waa euh, domaine bi tey nettali xabaar yeeg siira ñoom keroog banu Qurayza kenn kese lañ ne moo def lool muy Abu Lubaaba léegi nag bu dee aaya bii nag pluriel la ko def ta <coughs> kon loolu mooy kon mbooloo la te xam nañ ne am na mbooloo waa ahlu siyari ak axbaar yi ñoom d'accord nañ waa ahlu tawil këne keroog Tabuk mbooloo mu bari ñoo demul woon ànd ak yonent mi sallallahu alayhi ñoo xam ne du bokkuñ ci naafiq yi nekkuñ woon ñetti ñële kese am na ñeneen ñeneen ñooñu nag kon ñooñu noon Tabuk la woon kon nag ci lay ñuy xame kon que ne comme que fii aay bi pluriel la doon que ne kon mbooloo mi jóge woon ñi demul woon Tabuk ñooñu lay wax bu wuuteeg nag ñamu ne wa ala thalathati alladhina xullifu ñooñ bokku ñoom ñii ñii beneen mbooloo la ñii lay wax ñi nga xam ne sax mu ne lool nag mooy wan ne kon wax jiñ ne kon Tabuk la ji ñu ubbee sànq ñun imaam at-Tabari mooy li gën a dëgër parce que mbooloo la suñu borom waxal waxul benn nit waaw ah léegi nag waxul naa ñu ne kaana minhum Abu Lubaaba ñu dolli ci leen ne nag lu Lubaaba kon ci ñooñu tamit la bokkoon ci mbooloo moom ndax dëppoo buñ dëppoo gaa yi ne Qurayza la d'accord nañ Abu Lubaaba moom masoon na takk boppam waaw. ñi ne Tabuk la tamit nee nañ moom masoon na takk boppam ta mbir mi mu nekk lu xew ñaari yoon loolu moom c'est improbable ko waaw mooy que bon mooy xam nga nit manoon na manoon na fexe boolee noonu ne bon affaire bi daal comme que nii la même bu dee riwaay yi wéruñu mais gars yi koy bari nañ léegi nañ ne kon Abu Lubaaba da koo defoon Qurayza yeewoon boppam ñu jéggal ko après Tabuuk demul woon après ba mu liwee mu defaat la même chose ngir ñu jéggalaat ko ci loolu xam nga loolu it mën na ko wax mais loolu ba'id fiihi ko waa loolu loolu moom bon moo tax moom mu ne kon daal moo tax moom boo gisee li muy nootal mooy ne kon abul Seydina Abul Waaba benn yoon la takk boppam te mooy bi ñu jógee Tabuuk même bu dee ne du dàq ne keroog Banu la def na signe ah juif yi wax leen ne bu ngeen wàccee ci àtte bi yonent ma ne saa saa ne leen wàcc leen ci àtte bi yonent ma saa saa ñu ne ko bu ñu wàccee lu ñuy dal mu ne nii def leen signe ci baat ne leen dañ leen di rendi dañ leen di rey waaw loolu dàq ko waaye da ne kon boobu tuubawul noonu déggoo moo tax riwaayu imaam Sa'id ibn al-Musayyib bi bi bi mu indi moom imaam al-Bayhaqi këne euh, riwaaya boobu noonu lan lay wane Seydina Sa'id ibn al-Musayyib da ne ba mu ko defee yonent ma ne saa saa deñul ah di ko di ko di ko di ko yedd ah na xiina xuruj yi ba ni muy demee Tabuk après nag Tabuk ba mu demul yeneen tubaab saa saa bi mu ñëwee nag mu xam ne lii waa mu ñëw bàkkaaram boobu nag ngir tuub ci jëla takk boppam ci poto yi moom eh, Seydina Abu Lubaaba ak mbooloo mu bari mbooloo mi wax naa la nag boroom xam-xam yi dañu wuute en tout cas ñoom dañu wuute ci ñaata lañ. gis nañ sànq ci riwaayu imaam Muusa euh, Sa'id ibn Musayyib boobu hein dane ñoom ñii lañ ne wit lañu noo sept am na ñu ne sept lañu waaw waaye sept lañu am na ñu ne déedéet wax nañ yeneeni wax yoo xam ne ci nombre bi ci kaw noonu insha allah kon loolu mooy wax yi am ci beneen mbooloo boo xam ne en dehors de ñoom Sayyidina Ka'b ibn Malik ñoo xam ne demuñu woon keroog ñoom it dañoo yeew seen bopp ci côté jàkka ji ci poto jàkka ji ngir wane seenu rëccu ba suñu boroom daldi wàcce ci ñoom aaya yooyu ah ne wa axaruna na li amrillah imma yu'adhibuhum wa loolu imaam alxaafis ibn kathir ah mooy ñële boog wa axaruna tarafu laa bëgg wax ba asallaahu an yatuuba yi mi mu leen jéggalee ci lañu waxe ne dañuy génn seen alal yi comme Seyna Abu Lubaaba voilà après ñoom dañ ne sax looloo tax ñoom bañ ne dañuy joxe alal yi yonent mi aleyhi salaatu salaam da leen ne man mooy am na riwaaye bu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam da leen ne maa umirtu an axuda amwaalakum man moom digaluñ ma ma jël seen alal yi loolu mooy riwaaye bi ñu la njëkkoon a wax bu euh, imaam ibn ibn Abbaas bi waaye. mu jaar ci alwaali bii bi sanadin da'if mu ne suñu borom da nekk yonent bi aleyhi salaatu salaam man yonent bi aleyhi gaay bi ñëwee ne ko dañuy dañuy tuub biñ bi leen borom bi tuub nangoo si indi leen nangu ñu tuub ah ñoom dañ ne yonent malay aleyhi salaatu léegi ñun li ñuy def dañuy génn ci suñu alal yi yonent bi aleyhi ne ngir wane seen gina feddali seenu tuub ak yooyu waaw ñu ne yaa rasulallah hadi amwaaluna fatasaddaq biha anna wastaghfir lana suñu alal yaa ngi génn nañ ci ñépp saraxeel ñu ko ngir yàlla te nga ñaanal ñu jéggal yonent mi alayhi salaatu salaam ne maa umirtu an axuda amwaalakum digaluñ ma may jël seen alal yi fa anzala allahu borom bi subhaanahu wa taala wàcce xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum wallahu samiun alim ci suuratu tawba ba léegi moo topp ci aaya biñ la wax sànk wa axaruna tarafu ne aaya yi nii la demee wa axaruna tarafu bi dunubihim xalatu amalan salihan wa axara sayyi'an asa allahu an yatuuba alayhim inna allaha gafurun rahim xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum wallahu sami'un ñu ne aaye xud min amwaalim sadaqa ci ñoom ñooñu la wàccoon biñ ñu yonent ma lay saa saam suñu alal yaa ngi nii ah, suñu alal yaa ngi nii joxe lañu ko génn nañ ci mu ne man digaluñ ma may jël seeni seeni alal waaw suñu boroom wàcc li ne jëlal ci seen alal yi saraxa boo xam ne tutahhiruhum moo leen di laabal wa tuzakkihim di leen fóot di leen tazkiya di leen setal waaw boo xam ne ci nga leen di set ci nga leen di setale di leen tazkiya bihaa ci alal jooju wa salli alayhim te dee leen ñaanal di leen ñaanal njéggal ah wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum ndax kat julli ngay julli ci ñoom ñaan yi nga leen di ñaanal ah mooy seenug dalde te yërmande la ci ñoom mooy yërmande ci ñoom te buur yàlla samion aji dégg sa ñaan la de alimun aji xamaa la waaw nga xam ne ñooy ñoo yelloo loolu waaw mu ngoog a ah, léegi nag tekkiwul ne kon aay bi kon ñii lay waxal kon sarax ka azaka kon garaawul déet ñépp lay wax <laughs> voilà ndax lenn euh, mooy gaa yi xarbu ah, ridda yi ñenn ñi dañ doon bañ a jox asaka Seydina Abu Bakar ne leen wallahi yéexee bu ñu xamu xamuñ li ñuy wax sax ah wallahi gis nga ñii nii law mana'u nañu iqaalan ah wala anaqan kaanu yu'adduunahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la uqaatilannahum ala man'ihi mu ne waxuma la dara rek gis nga ga ah nee nañ duñ joxe euh, azaka <laughs> bés maa ngi wat ci yàlla ne bu ñu ma xañee buum wala euh, kii yu ndaw yu mooy anaat xaal mooy buum gi nga xam ne moom lañuy ñuy yeew géléem gi wala rek géléem gi bés buñ ma ci géléem gi wala buum ngañ ko yeewe rek buñ ma ko bés bu ñu ma ko xañee hein muy yu nga xam ne du loo xam ne dañ ko doon jox yonent mi alayhi salaatu salaam parce que yonent mi alayhi salaatu salaam jóge na fi ñu ne dootuñ ko joxeeti wallahi bés buñ ma ci xañee benn kepp buum nga laa wax de baal ma baal ma leneen buum kese buum ngay ànd ak moom bés buñ ma ko xañee ma daal di daw seen ma daal di dal seen kaw waaw ngo bés buñ ma ko xañee ma daal di dawal seen kaw de waaw bëy wuñ ma buñ ma tere ne duñ ma ko jox seen gàtt yi ba ca na ndaw sax buñ ne duñ ko ndeeti duñ ko génn azaka ma dal seen kaw yoo xam ne doon nañ ko jox yeneen timalay saab dinaa leen xe dinaa xareek ñoom ci bañ guñ ko bañ a joxe waaw loolu nag eh, moo ñëw ci li nga xamante ne nii moo jëmoon ci nii euh, ci mbooloo mi ci wàllu ghazwatu Tabuk kon lii mooy li mujj am li nga xam ne mooy suñu dernier li jëm ci wàllu xare Tabuk insha allahu taala kon nii la jéggale ñépp ñi demoon ñi demul woon te nekk ñu dëggu mu jéggal leen ba ñu defee luy wane ne ñii vraiment dëggu nañ ci seen tuub gi comme ñoom Seyna Ka'b ibn Malik Muraara ibn Rabi' Hilaal ibn ya ak mbooloo mii it ndax yeew sa bopp nag ak bàyyi lépp ngir jé wane ñu ngir ñu jéggal la loolu mooy ñi yëpp wuute nañu naafiq yi nga xam ne dañ ne woon dem leen ngeen laaj ndigal bu leen joxee ndigal ngeen ah, yow ngeen bañ a dem bu leen joxul ndigal it bu leen dem waaw moo tax it buur yàlla wane na li ñu doon wuññi na seen seen sutura waaw ci alfaadiha ci saar bi nga xam ne insha allah aay yi nga xam ne moom lañu war a gis di wax ci di ñu tuddal suñu xare bii nga xam ne moom lañ génn muy ghazwatu Tabuk kon nag ci noonu walillahi alhamdu wal minna ah jeexal nañu ghazwatu Tabuk jeexal nañu jeexal nañu ghazwatu Tabuk ah, comme ni ñu ko tàmbalee woon waaw ah, bésub àllarba lañ ko tàmbale woon bésub àllarba lañu ko jeexalaat walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna yawmul arbi'a yawmul arbia voilà léegi mooy nettali bi dañ jeexal léegi nag mu des mu des lu bari sax mu des lu bari te mbir yi en tout cas moo appréhension bi ma am bi ma am mooy ne amaana njàngat yi ëpp sax nettali bi muy ghazwatu tabu bañ tàmbalee Tabuk la ko waral cause yi lan mooy xare bii mooy ban ba nii ñu ko jeexale tey appréhension boobu la am neew ma noonu lay demee de mais loolu laa xalaat loolu laa njort tellement dafa bari ay njàngat allah dafa bari bari ay njàngat lañu daloon ci euh, fat Makka xam nga fatxu Makka looloo ñu daloon fatxu Makka daanaka jëlal nañu lu bari waaye loolu nag waxoon naa la du tus du dara ci dundu yonent bi alayhi salaam nga xam ne dundam gi loo ci tudd lu ne ay njàngat yu bari yoo ci war a génne ñoo ci génn en tout cas bu doon jahabisa yi ñoo ko def waaw <laughs> am saala ñoom suñu sëriñ bu doon ñoom ñoo ko def waaw loolu moom konoonte kon euh, di nga gis lu la yéem wallahi waaye nag euh, appréhension boobu daal laa ci am mais nag amaana amaana sax mu bañ a bari parce que kon nii ñu ko jeexale waxoon nañ ne doo fàttale ko ensemble yiñ dugal biñ boole woon ci euh, biñ boole woon muy ensemble 23 bi wala vingt non 24 bi la woon 24 bi. Euh, parce que affaire yi ay ay ay kii la ay ay ay juzu la waaw mbir mi rab bi ay juzu la gaa yi nga xam ne am nañ accès archive dañu gis ne affaire bi affaire par juzu la dafa am 001 002 trois ñu ngi ci cinq voilà démb dugal nañ bu 0025 bi daa démb ci Shaaban bi démb ci Shaaban bi les cinq bu mois Chaban ah muy le 20 juin 2018 euh, dugaloon nañ ci wu Chaban bi euh, mu tudd euh, ci ci dugaloon nañ vingt cinq bi loolu noonu boo seetloo mooy dafa am ay kii mooy loolu mooy juzu yi voilà loolu mooy juzu yi loolu mooy juzu yi bu vingt quatre bi. bu 24 bi boobu boo seetloo ba muy dugg dafa ànd ak dafa am lu àndal groupe mooy am na sariya yu ko jiitu sariya bu seyna Uyayna ibn Hisn ñoom Seydina Amir eh, kii Qutba Qutba ibn Amir ak ad-Dahhak ibn Sufyan ba ci ñoom Alqama ibn Mujazziz ak seyna Ali bi mu yónni woon ci dëkku Seydina Adi ibn Hatim muy Tay l'expédition à Tay de Seydina Ali ibn Abi Talib Asadullah al-Ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mooy yooyu dinañ ci gis lu gàtt bu ñu fa jógee nag am na luñ dige woon ne loolu foofu lañ koy def laata ñu dugg ci njàngatu Hunayn yi mooy lépp ci njàngat yi la bokk mais mooy li jëm ci julli néew parce que dañu nootaloon ne euh, an-Najashi yi ci neuvième année bi la génn àddina dëgg la waaye que ne rajab la comme li imaam al-Waaqidi wax te ci rajab la la yonent ma la sarsam dem tabu te ci rajab ba mu demee tabu ci la bind ne ci la bind moom Seydina Rasulullah Hiraql lettre naan ko yónni naa lettre an Najaasi yi mu xotti ko te leer nañu bokkul ak Najaasi yi ba ko gëmoon comme lu Seydina Anas waxoon comme ni mu nee ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ne an Najaasi yi mi yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee lettre xaajul woon a bokk bokkul ak Najaasi yi bi nga xam ne ah bokkul ak Najaasi yi bi nga xam ne moo moo moo moo moo ko gëm de bokkul ak kooku voilà. kon ci lañuy doon xame ne kon mbir yi kon bokkul ak kon comme que bokkuñu mooy lépp xew ci rajab loolu day xew a jafe moo tax ñu ne woon loolu noon amaana du li gën a noonu amaana kon dafa génn àddina avant mooy ci at moomu mais avant mois rajab bi en tout cas avant yonent bi aleyhi salaam di dem fi nga xamante ne nii mooy tabu te tamit mooy ndax bu fa demee bu doon ne ci mois rajab bi la laata muy génn mais wax ji mooy lettre bi mu yónni Najaasi ba ko ba fa teew mais ka ko fa yóbbu moom nan la gaawe noonu ba dem fi Éthiopie gaaw ñëwaat ba fekkaat yonent ma lay saa saa Medina lépp ci mois Rajab ngir après mu dem loolu day xaw a jafee wax même bu dee ne am na ñeneen ñu ne ñu naan Najaasi daanaka après Fathu Makka la tuub après gaañu après euh, après euh, kii nu mu tudd xajjatul wadaa xaw ma mais loolu dëgërul an-Najaashi ba mu tuubee yàgg na tool yàgg nañ koo gis <laughs> loolu loolu yàgg na préciser voilà am am nañu wax ne loolu loolu loolu loolu loolu da gis ni moom dëgërul benn yoon moom waaw ka an-Najaashi mu ngi moom mu ngi tuub kañ la tuub fi euh, nga xamante ne nii mooy entre hein Euh, te lool imaam ibn athir moo ko wax aslama qabla al-fath wa maata qablahu laata fathu Makka ak la tuub wa maata mu faatu qablahu aydan avant fathu Makka ci la ci la ci la tuub waxuma sax fathu Makka waxuma la kële de hajjatul wadaa Makka ñuy ubbi Makka ci huitième année bi moom mu ne im an-Najaashi moom dafa dafa ci la tuub ba pare avant ñuy ubbi Makka yi ci la faatu mooy dafa tuub daal yàggul tuuti mu faatu mais loolu noonu loolu loolu dëgërul loolu dëgërul am Najaasi ba mu tuubee yàgg na ba mu wanee ne ci diine ji la dugg ba xanaa looloo taxoon gaay coup d'état ko bëggoon ko coup ba xeex ba amoon ba ñoom naa Jaafar ñam fatoon tiitoon mu defalu leen gaal ne leen bu ma kiiwee rek bu dee man lañ noot ngeen yéeg ci gaal gi dem seen yoon far buur yàlla def mu gañe waaw te loolu ca bu yàgg la ca cinquième année bala woon ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wa salaam presque trois ans avant fatu Makka waaw kon loolu lu jara la lu jara la wax jooju insha allah li gën a dëgër mooy lii yonent mi alayhi salaatu salaam am na beneen affaire précision boo xam ne kon euh, bala ñu jóge foofu mooy loolu nag moo taxoon ñu ne kon euh, dañuy def jullee néew mais jullee néew tamit bu fi newul bu ñu gis jullee néew jëleen gisaale ci masala yi mooy nan la jullee néew waaw nan lañ koy jullee loolu moom simple na <laughs> dafa am yoo xam ne moom bokk nañ ci gën a simple quoi sauf ko dañ koy def ak yaatalu boroom xam-xam yi seen mazahib yi kese mais bu doon da taxaw nii taxaw koo xam ne dafa ñëw léegi laaj ko léegi léegi soxla léegi ndax néew baa ngi taxaw nu ñu koy defee ah eh, eh, jógal jógal koy defee mu ngi mel ni comme kuy nu mu tudd <laughs> moom moom umra ñoo yem umra non moom mooy li daanaka moom yëf yëpp moo ci gën a simple umra man moom. umra de man nga koo def ci un quart d'heure nga dem sa yoon quoi <laughs> tellement dafa même pas mooy umra dafa simple dafa simple ciy jëf mooy du lu compliqué <laughs> mook ay jàpp yi mais nag bi gën a simple lépp nag mooy tiim moom tiim moom mooy yépp mooy gis nga fii mu ne ñun sax nañ bàyyi wu yëpp wax ju yàqu la quoi yii wa gën a simple ak lépp nañ ne lépp simple rek <laughs> alxanafiyatu samxa nga naan ma bii wa gën a ne lépp simple waaw kay léegi kon naa ni lépp simple wax nga dëgg waaw dab dabaatal ñu waaw kay <laughs> lépp simple innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra noonu alxuraan wax woon loolu am buur yàlla nammul ci yéen lu dul ak yombu yombu nammul ci yéen ay jafe-jafe moo tax diine ji da mooy inna hada diina yusru quoi waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam kenn nag du no li mu ne kenn nag du sànjaafu diine ji nag <laughs> ah illaa galaba lu dul ne dina ko noot mooy ndànk rek ii jarul teengal yu metti yi voilà di teg sa bopp loo xam ne buur yàlla mi la bind sax tegu la ko déedéet waaw won na wax moom alayhi salaatu wassalaam dee leen yenu dee leen jëf di tegoo ah dee leen tegoo ci jëf yi loo xam ne àttan ngeen ko loo xam ne di ngeen ko man muy lu durable lu ngeen mën sax tegoo leen loolu inna allaha laa yamillu hatta tamillu buur yàlla nag yëg leen ne buur yàlla hein moom du deñ di leen fay même bu ngeen yokkatee hatta fekk yéen yokkatu ngeen waaw mooy buur yàlla moom ay xéewalam du deñ mooy mbir yi jaamu yàlla gi ñu sant nañ ci tànn yi woyof ñu def ko à part farata yi bu fi nekk di tegoo loo xam ne attanoo ko def ko deux jours après bàyyi lool dem bàyyi sax loo xam ne farata la déedéet mu ne tegoo leen ci jëf yi loo xam ne di ngeen eh, attan ngeen ko buur yàlla ah du ko yokkat de jamais fekk yéen yokkatu ngeen même bu ngeen yokkatee moom du yokkat di leen fay te tamit ngëneelam du jeex de ah kon nag tegoo leen rek lu ngeen attan moo diine ji lépp simple moom kay ñàkk koo xam ak xama fi rek rek ka fi ne moo tax ki xam no ki xam kenn ginu koo woyof te kenn ginu koo noppalu ko aka noppalu ko ku xam waaye ku yàlla may xam-xam waaye waaye yàlla nañu buur yàlla may xam-xam way yi bu sell boo xam ne ngir moom dong la mais da ngay noppale parce que yow gis nga li yow imaginer nit boo toogee imagine ni mais man bu doon xaw ma dara mooy kon man bu ma jógee du julli dara leeru ma ni may julli ndax baax na baaxul bu mais sama acte yépp presque c'est ça mais boo xamee nag nga xam ne lu nekk loo nar a yëkkati li Seydina Sufyaan doon wax boo manee doo yëngal sa bopp lu dul ci sunna sax na ko def imaginer ku yàlla may loolu Allah yow kooku bu yàlla may na la gëneel bu rëy rëy rëy kon ghazwatu Tabuk kon bu ñu gisee wàllu janaasa yi julli ci jullee néew ak tamit jullee masalaay jullee ki nga xam ne nekku fi ak tamit tàgge parce que yonent ma lay sarsam yi da moo ko yëgal nit am na xadiis xam ne day tere da te yonent ma lay gis nañ ci yeneeni xadiis mu ta moo ko yëgal gaa yi loolu tàgge moo yëgal nit ne nit faatu léegi nan lañuy boolee xadiis yooyu ah yi tere ak yi nga xam ne moom ci boppam da koo def nan lañ koy boole tàgge est baax na waxoon naa la lool nag tem boo koy boo koy dóor a dégg mu bizarre ceew naan tàgge lu ci ne lool lool masala la lool lool masala war nañ cee mën a génn na bañ a génn man <laughs> naa dundu yonent bi alayhi salaam lépp masala la nga naan lan ci ñun lépp lañu waroon a xam mais nag bon waaw ah. léegi euh, bu ñu paree noonu Euh, après ñu daldi nag dugg nag ci li jëm ci wàllu hein li nga xam ne nag moo jëm réellement dëgg-dëgg ci wàllu ghazwatu Mu'ta bi njàngat yi bu boobaa nag comme ni ñu ko digge woon te annoncé woon ko mooy imaam Ibnul Qayyim fi Zaad Zaadul Ma'aad fi hadi xayril ibaad sallallahu alayhi moom lañuy moom la ñuy gis li mu wax ci ah, dafa étalé wu comme d'habitude rek waaw la ilaha illa allah lam foo xa baree baree baree baree bari ay page yi page yi page yi page la non nañuy def nañ defoon rek mooy yi nga xam ne foog yi am dinañ ci ñëw bu dul bu en dehors de en dehors lii en dehors de affaire néew bii ñu wax am na loo xam ne waxoon nañ ko ne lii dinañ ci ñëwaat est que loolu am na je ne sais bu ñu toppee yëf yi mais après bu ñu gisee li mu wax après dinañ fexe xool di jóge ci début bi par début bi di xool ko xam ne bu boobaa amaana lépp loo xam ne rëccoon nañu ci moom ci loo xam ne gis wala gisuñu ko ci moom dinañu fàttali ndax am na lu ñu waxoon ci yooyu wala déet waaw buñ ci gis rek incha allah après ñu daal di koy. Euh, bu teew rek ñu daal di koy gisaale insha allah si am na yu ñu waxoon kay ah, sama xel am na lu ñëw léegi mais demaat na loo xam ne waxoon nañu ko ne dinañ ci ñëwaat ci njàngat yi am na soog naa sax du benn mais yooyu insha allah dina ñëw bu buñ ci duggee moom insha allah dina ñëw léegi nag buñ paree ci loolu. Euh, muy lenn kii woon mooy yonent mi alayhi salaatu salaam am na loo xam nañ ko fàtte woon wax kañ la ñibbisi Medina dañ ne woon dinañ ci ñëw mais après bon finalement waxuñ ko woon dafa am euh, ñu ne ci mois Ramadan la ñibbisi la jóge tabu ci la agsi Medinatul Munawwara ci la agsi Medinatul Munawwara xam nga rajab la génnoon hein la génnoon la demoon tabu xare tabu rajab la woon ne nag moom ramadan bi nag mois ramadan ci la agsi am ñu ne déedéet un mois avant ramadan muy sha'ban voilà tabuk nag waxoon nañ la vingt jours mooy li gën a dëgër imaam Nisaaq ak ñeneen ñi waxoon à bid'ata ashar ñooñu sorewu ñoom vingt jours yi nga xam ne imaam Ahmad solo woon na ko ci xadiis Seydina Jaabir bu wér radiyallahu taala anil jamii voilà loolu kon mooy bu dee rajab ah kon gis nga yoon bi aller retour beeg yooyu dafa yàgg voilà ak lam def foofu vingt jours après ñëw soit Shaaban wala Ramadan la agsi Medinatul Munawwara kon xam naa ci noonu nag ci lañuy yem buñ paree ci njàngat yi euh, dañuy gis euh, si euh, aaya yi nga xam ne ñooy wax ci ghazwatu Tabuk ci ghazwatu Tabuk nekk ci suuratu tawba muy suura al ñu koy woo al bi wuññi suturaay non eh, wuññi xawi suturaay bokk xawi suturaay naafiq ak li ñu fu jëf keroog te loolu ci aaya 38 bi la commencé hmm? dañuy jël aaya 38 bi ba fin wu ba fin euh, kii bi euh, saar bi insha allah ca ba laqad jaakum ah caaba laqad jaakum rasulun min anfusikum insha allah ndax aaya 38 bi mooy fi muy yoon wax waxoon nañ aay yooyu foofu la tàmbalee di nettali ci suuratu tawba ghazwatu tabuk bim naan ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah famaa mataaul xayaati dunya fi l illaa qalil manim kii yooyu foofu lañuy tàmbale incha allah bu ñëwee ci tafsir buñ ci paree nag ñu jël suñu dernier <laughs> mottali suñu bayt bi desoon ci xilaasu dahab bi ci doon wax ci xare yi bu boobaa boobaa dinañ récapituler waat jëlaat abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi ah yooyu yëpp dinañ ko jël incha allah jëlaat mais dernier vers bi bii ñu dese woon ñu daal di koy àggale te waxoon nañ ko ci début bi début xare bi <laughs> Quraysh noo mooy wa umratun lil qadaa fathun Hunayn ah fathun hunaynun wa ta'ifun tabukun li ruumin fi qusurihimi looloo ñu dese ah ñu pare ci côté boobu ci wàllu ah nga xam ne loolu nag mooy miskul xitaam bi waaw <laughs> xilaas bi ñu jeexal foofu nag mu jeex ñu jeexal xare yi ak waxu Seydil Xaaji Maalik alayna wa alayhi ridwaanul Maalik incha allah bu ko defee nag ñu pare xare yépp clôturer xare yi incha allah ah mu am buntu bu rëy nag buy ñëw après gàndum buntu waaw gàndum buntu buy ñëw après xare yi buñ juste buñ paree ci loolu rek li ci tegu incha allah buntu bu rëy rëy rëy ñu ngi ci la neuvième année bi waaw laa ilaha illa buntu bu rëy rëy rëy moo tax mbiri du xare yi kese ah <laughs>